sawaun kaana jaadan aw maazixaa wannahyi an taati sayfi masluula walilaahi alhamdu walminna kon ginnaaw bi ñu gisee ubbi woon suñu tom 76 ci suñu jotaay bi ñu génn walilaahi alhamdu walminna chapitre bi ko biñ ko tàmbaloon moo doon 356 mu ne woon baabu nahyi an idaa'ati almaal fi gayri wujuuhihi allati adhina ash-shar'u fiihaa benn xadis ba mu fa bon bi bi mujj woon gis ñaari xadis la woon moo doon 1782 mu ne woon waan fi kitaabin ila muaawiyata radiyallahu anhuma tey walillahi alhamdu walminna tey ñu war a gis chapitre ba léegi ñu ngi ci kitaabul umuur almanhiyi anha mu ne baabu muy chapitre 357 baabu bunt annahyi ay tere anil ishaarati di junju di jëmale ilaa muslimin ci way wommatu ab jullit bi silaahin ab arme waaw nga yor sa yorub arme di ko féetale ab jullit di ko di ko di ko di ko allumer wala di ko di ko jëmale wa nahwihi arme ak yu mel noonu waaw moo xam arme bu ñuy xaree wala paaka walla yooyu moo tax kenn du joxe paaka paaka kenn du ko joxe jël fii fii fii fii fi jam fii jame ak yooyu di ko jox même bu dee dañ la ne demal indil ma paaka bi doo jël boobu ne ko di tiimale ko nit ki nii déedéet kenn du joxee noonu ay paaka waaw wala ak jaasi waaw silaax mooy jaasee kay xeej yooyu nga ñëw di ko di ko di ko di ko jëmale benn jullit tere buñ ko tere ak façon yëpp loo xam ne day gaañe waaw yàlla tere nag nga bi silaax nag bu boobaa ab bunduqi ab mëqadóom jëlum mëqadóom jéemale ko benn jullit boo xam ne wala jël ab pistolet tiimale ko ab jullit allumé ko wala tiimale ko noonu yooyu yëpp daa xaram tere guñ ko tere sawaa un moo xam nag kaana jàddan moo xam waa ji dafa dëggu ci li muy def aw maasi xan wala day fo waaw mu ne day fokk waa xaaral saay saay baal ba mu ñëw rek bu koy tiital waa saay kii rek mu ne ko ak ay pee rek sa waay tiit loolu même loolu noonu moo xam yaa ko tey da nga doon nekk sa dëgg ne waa ji bàyyil daa sama bàyyil dëgg li ma wax keroog tey mu xam xaaral ba mu ñëw mu ñëw nga génn sa benn jaasi wala sa benn paaka jëmale ko xam nga kooku fawul mo kooku ak ki doon fo sànk naan xaaral nii ma tiital ko bàyyi ba mu ñëw mu ne ko rek waa ji tiit. ñaar yépp ci yem mu ne wan nax yi ak bunt bii dañ koo teg tamit ngir wane tereguñ tere an ta'ati sayfi maslula mooy di joxante ay ay ay ay ay ay wala ay xeej walla ay paaka comme yow euh, euh, ñuy weccoo ay paaka nga ñëw ah bi ñu koy jox walla caa jaasi gi bi nga ñëwee au lieu nga def ko ci mbaram defoo ko ci mbaram nga ñëw di ko di ko jëmale waa ji noonu jàpp fi ñuy téye jëmale ko fii fii jame ak foofu ne ko nii te dugaloo ko ci mbaram bunt yi day wane looloo tax mu teg ko fi ngir wane lépp loo xamante ne nii daal day indi day tiital ak jullit ah. loolu sharia da ko xaraamal te day bokk ci walladina yu'dhuna al-mu'minin ñii lor way ngëm yàlla yu góor yi jigéen yi bi ghayri maktasabu faqad ihtamalu buhtaanan wa isman mubina waaw waaw yooyu daa nekk loo xam ne lu garaaw la waaw mooy kenn du ko fowe waaw nga fo ak nga nekk ci dëgg moo ci yem lépp a xaram dañ koo tere imaam Nawawi rahimahullah dinañ gis ci Minhaj li muy wax këni nax yu bii tere la mooy xaram la ah. waaw parce que li ci yonent bari saa saam di wax léegi al imaam indiwu fi aay mu indi fi ñaari xadiis moo dañ leen di gis benn yoon <coughs> xadiis bu njëkk bi muy xadiis 1780 83 waaw mu ne an Abi Hurayra 83 la ak 80 1783 84 1784 la ñuy boole insha allah mu ne an Abi Hurayrata radiyallahu anhu an rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam annahu qaala annahu qaala laa yushir laa yushir ahadukum ilaa axiihi bi silaah fa innahu laa yadri fa innahu laa yadri la'alla ash-shaytaana yanzaghu fi yadihi fa yaqa'u fi hufratin min an-naar muttafaqun alayhi wa an wa fi riwaayatin li Muslim rahimahu llahu ta'aala annahu qaal qaala abul qaasim radiyallahu alayhi salaatu wassalaam man ashaara ilaa axiihi bi xadiidatin fa inna almalaa'ikata tal'anuhu xattaa wa in kaana axaahu li abiihi wa ummihi qawluhu sallallahu alayhi wa sallam yanzagh dubita bil ayn dubita bil ayn al muhmalati ma'a kasri zay wa bil ghayn al mu'jamati ma'a fathiha wa ma'naahuma mutaqaarib wa ma'naahu bil muhmalati yarmi wa bil mu'jamati aydan yarmi wa yufsid wa aslu an-nazgh at-ta'n wal fasad waan jaabirin radiyallahu anhu annahu qaal nahaa rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam an an yuta'aata as-sayfu masluula rawaahu abu daawuda wa tirmidiyu rahmatullahi alayhima wa qaala xadiisun xasan kon al imaamu al xaafidu an-nawawiyu rahimahullah ñaari xadiis yi abi hurayra mu ngi jële ci seydina wa mawlaana abu hurayra radiyallahu taala anhu wa arda mu an rasuulillaahi mu ngi jële ci ndawal yàlla sallallahu alayhi wa sallam annahu qaala nee na yushir riyaat bi laa yushir lëndi laa yushira bu mu jëmale bu mu jëmalee di junjoo waaw di junjoo waaw bu mu junju de ahadukum kenn ci yéen ilaa axiihi jëmale mbokkam mbokku jullitam waaw moo xam japonais la moo xam chinois la moo xam wolof la moo xam atabaskin la wala chiriku la du ci dara wala européen la nga ñëw mu nekk jullit nga koy allumer noonu ak sa pistolet léegi nag di dinañ gis wala sa arme wala sa xeej wala sa jaasi loolu gis nañ ni li nga xamante ne nii dinañ gis ci biir li waa jumóor di wax ne loolu nag amul ma mafhuma ah. mooy zimmi bi tamit ki nga xam ne citoyen la nekk ci réewum jullit mi même bu dul jullit amoo droit yow di ko tiitale noonu ah voilà c'est pas que parce que jullit ñi la ëpp lu ñuy waxal moo tax mu wax bu jullit axaahu yi mais ki nga xam ne chrétien la wala juif la dëkk ci dëkk bi nekk citoyen amoo droit na xaaral ba mu romb rek rabbin bi di romb di dox noonu rek nga génn paaka ne ko rek mu mu tiit après nga ne ko oh, dama doon dama doon fo quoi loolu loolu loolu dafa xaram loolu la lay wax ne la jullit ak yépp a ci yema ah. waaw ahadukum kon kenn ci yéen bu mu jël di laa yushir dinañ gis riwaaye kii laa yushiru ndax laa yushir bu boobaa mooy tere la dane bu kenn def alors que laa siiru mooy du joxoñ mukk mais sauf que yooyu noonu moo gën a sax jotale ci tere mooy li nga xam ne mooy xabar la waaye bi maanal insha mooy information day mel ni lii jullit du jëmale arme ci moroomu jullitam ci mbokku jullitam mais bu nee loolu mais c'est mooy bu ko def waaw bu al bu alxuraan nee ku dugg Makka man daxalahu kaana amina ku dugg ci kaaba gi day nekk en sécurité mooy fa aminuhu na nangeen ko teg en sécurité kon laa yushir bu mu jëmale hein pointé moom la tubaab bi naan pointé son arme voilà waaw jëmale ko ci sax benn mbokku jullit bi silaahi fa innahu ndax lool laa yadri waa jiy def lool xamul la'alla shaytaana amaana shaytaane yanzahu fii yadihi shaytaane daal di daal yanzahu mooy lan imaamu Nawawi mu ne qawluhu sallallahu alayhi wa sallam wax ji neen saa salaam ne yanzahu mu ne dubita bil ayni takke nañ ko ci aynun muhmala mooy boo xam ne dañ ko amul tomb boobu ma kasri zaay bu boobaa nag dañ naan yanzi'u waaw yanzi'un mu ne takke nañ ko noonee mu ne wabil ghayni waaye takke nañ ko neneen mooy comme niñ ko liire fii bi ñuy jàng léegi ak niñ ko binde fii yanzi'u waaw mooy boo xam ne mooy xala nag waaw xala mu ne loolu bu dee boobu nag mu ne loolu bu boobaa nag maa mooy bil ghaynil mu'jama mooy ayn bi nga xam ne day am tomb maa fathiha bu boobaa nag non al al al al bi am tomb maa boobu yanzahu mu ne wa maanaahuma seen maanaa entre yanzahu ak yanzi'u ñoom ñaar eh, dafa nekk loo xamante ne nii eh, eh, mutaqaarib dañoo jege ñoom. wa maanaahu bil muhmala maanaawam bu dee mooy bi nga xam ne amul tomb ah yanzi'u mu ne yaram yi mooy sànni wabil mu'jama bi am tomb nag aydan ba léegi yaram yi wayu si mooy day sànni ba pare di yàq mu ne wa aslu naz'i cosaanu li nga xam ne mooy nazx baat boobu mooy at-ta'n wal fasaad mooy jam di dal di dugg di jam tamit wal fasaad ak yàq waaw moo tax borom bi ne woon wa imma yanzaghannaka mina shaytaani nazghun fasta'iz billah innahu sami'un alim wa imma yanzaghannaka shaytaan bu dee na shaytaane daa commencé am lu mu dugal ci yow wala bëgg laa yàqal waaw ci façon xalaatanam yi wala jëfinam yi jëm ci moom waaw yàq ak jam ak sànni gum la sànni dara fasta'iz yow demal nga ñaan ndimbalum ak wëllu ak li nga xam ne mooy protection billaahi ci yàlla innahu moom sami'un alim mooy ki nga xamante ne ni mooy aji déggaakoon mooy alim ji allahu akbar waaw waaw wa qul li ibadi yaqulu allati hiya ahsan inna ash-shaytana yanzaghu baynahum inna shaytaana kaana lil insaani aduwwan mubiina ya suuratul isra suñu boroom ne waxal sama jaam yow seydinaa muhammad sallallahu alayhi wasallam ñuy wax li gën rafet bu ñu ñëwee bay wax ndax shaytaane day sànni ay yàq seen diggante yanzaxu baynahum mooy yufsidu baynahum day yàq li nga xamante ne mooy seen diggante inna shaytaana inna shaytaana dëgg-dëgg shaytaane kaana nekk na lil insaani ñeel nit ki aduwan noon mubiina boo xam ne bu leer a leer la ah mu ngi noonu wa imma yanzaghannaka minash shaytaani nazghun fasta'id billah innahu huwas samiul alim bon bii ak bële cette différence benn affaire la mooy huwa bi Hmm? innahu samiun alim ci suuratu araaf suuratu fussilat innahu huwa samiu as-samiu mu def ko noonu waxul innahu samiun alimun mais innahu huwa samiul voilà kon loolu mooy nazara waaw ak nazaa mooy day yàq kon ndax waa ji def lool di jëmale arme bi ci mbokku jullitam xamul nan la seytaane ah, di yàqe cause fii yadihi ndax mu affaire bi daal di wadd wala boog trébuché wala mu am lu mu def fa yaqan fii xufratin min ba jam mbokku jullitam lu mu ndaw ndaw ndaw loolu jëme ko ci loo xam ne bu ko ci yàlla baalul mën na ko ci dugal ci kàmbu safara wal iyaadu billah waaw mu ne muttafaqun alayhi xadiis boobu al imaamul buxaari naka noon taalibi mbal imaam abul xuseyn muslim bunul Hajjaaj rahmatullah alayhima ñoo ko solo mu ne wa fii muslim am na boo xam ne imaam muslim kese moo ko solowee ci kàddu yi eh, rahimahullah qaala foofu sayna abu hurayra dane radiyallahu anhu mu ne qaala abul qaasimi mu ne abul qaasimi nee alayhi wa sallam abul mooy yonent bi alayhi salaam voilà mooy abul qaasimi eh, eh, sallallahu alayhi wa sallam waaw loolu ça ne veut pas rek daa amoon doom ju tuddu c'est pas que ça abul qaasim parce que yonent bi alei saatu mooy séddale li yàllay joxe comme ni ko imaamul buxaari indi fu bari ci saxix bi yonent bi alei saatu salaam naan inna allaha huwa al wa ana al wa ana abul qaasim yonent saa salaam ne buur yàlla mooy joxe man maay séddale te man maay bàyyu séddale kat waaw loolu surtout loolu waaw mooy abul qaasim bàyyi ki nga xam ne moo taxaw temm di séddale li nga xam ne moom la borom bi di jox jaam yi mooy l'intermédiaire di lantinoor diggante borom beeg jaamam yi kon nag mu ne qaala wax na abul qaasimi abul qaasim di bàyyu al qaasim waaw qasama ahum yaqsimuna rahmata rabbik est-ce que ñoom ñooy séddale sa li nga xamante ne nii mooy sa yërmande borom waxyu bi ak yërmande borom bi muy wasaare ci jaab yi ñoom waa Quraysh ñoo koy séddalee ba naan lu tax kii nekk nan lañuy ñuy tànn kii mu nekk yonent alors que kilifa yu toll ni yu màgg nekk Makka ak Taayif te kenn yónniwu leen Abdullah kon Abul Qaasim mu ne nee na radi alayhi salaatu man ashaara képp ku junju ilaa yi ci mbokkam pointé ci mbokkam bi hadidatin ci ab boo xam ne weñ la mooy arme boo xam daa am weñ xam nga am na arme yoo xam ne benn côté bi day nekk bant fi nga xam surtout xeej yi ñuy sànni fi war a jam foofu la lañuy def weñ bu pointu bu sew boo xam ne boo sànnee mooy jam waaj comme flèche yi yooyu yëpp ci la waaw paaka yeeg jaasi yeeg xam nga paaka bi moom bu dee ak jaas yi côté yëpp fay dagg mais rawatina côté bi nga xam ne day jamaate nga ñëw di ko jox neen ko sawaay ah, jottali ma paaka bi nga ñëw ba kii na ko nii rek sawaay tiit ah naan waaye sawaay dama doon kaf quoi voilà loolu dañ koo tere waaw même bu dee plastique bu dee dañ koo def comme paaka mu nekk paaka boo xam ne paaka am na paaka céramique ak yoo xamante ne nii euh, euh, bu ñuy rendi xar rendi xar man ngaa rendi euh, mooy lépp maa ànd xara dam wa zakarta ismallahi fiihi loolu fa kul c'est pas que il faut mu nekk weñ kese ah yonent bay saa saam nee na lim ci tere lool mooy lam yakun maa lam yakun euh, azman aw duf lu nekkul yàq yàq yàq ak li nga xam ne we bu dul we ak yax lépp loo xamante ne nii ñaw na boo ci rendee mu mën a rendi loolu bu dee dañ cee rendee baax na moo tax c'est pas pas kese ah boo jëlee sa ka kawsu boo xam ne bu dëgër nga kii ko bam bam bam ñaw ba nga xam ne yow boo ciy def nii sa loxo mu naan ko teet loolu ci la te loolu tamit day yóbbuwaal beneen affaire mooy e, comme yi nga xamante ne danga koy defar ci ay papier yoo xam ne ay forme arme ngay yor léegi nga koy nga ko ciy ti di def noonu mais c'est pareil parce que ci loolu mooy lépp loo xam ne dañ koo tere mooy di niru niru doog lañu tere ngir di ko def loolu daa xaram baaxul mooy di ko def waxuñ ne yor yor arme yor arme daa xaram non defar arme daa xaram non ñoom Seydina Xabbaab dañ doon defar lan lañ doon xare jullit ñi mais ay waaw moo tax dinañ gis xadiis bu ñuy gis euh, taxriij bi waa ji daa dugg ci jàkkaay yoneen saa salaam yor ay yor yor yor ay xeej di ko saraxe ay arme la yor di ko saraxe yoneen saa saa gis ko ne ko ne ko ne ko kiiwal ki xoolal sa kii bi da koy mooy côté biy jam dangay fexe nga nga nga nga protéger ko voilà waaw ngir bañ mu gaañ ci nit voilà kanta bu këyit bi lu tax lu ñuy tere bu këyit bi xam nga bu këyit bi man naa bañ a gaañe mais mooy dana yóbbu ci loo xam ne dañ koo tere da ngay fowe da ngay fowe di di di di di di di di di soofantal loo xam ne mën na laa yóbbu ci bu gën a bi waaw kon nag mu ngi noonee mu ne riwaay imaam muslim bi wallahu ta'ala mu ne man ashara képp koo xam ne pointé na ilaa axi ci mbokkam bi hadidatin ci ab arme ab arme mooy hadida waaw hadid mooy feer weñ fa innal malaa'ikata loolu nag moo gëjulub ab ab ab kuur xacc ñëw ba tiim waa ji xacc waa ji kii rek kii nga ne saa yow yow tàppet nga ko waaye yow may forek loolu ci la ah mooy lépp loo xam ne armal ab gourdin waaw laqatu ci lëndëm gi bàyyi saa di dox waaw moo xam xaw ma lu muy kii di dóori xasi waaw di fa rek di dem nag rek nga jékki oh, waaw ngi ñëw nag di ko nettali gaay nag. non mais non saay saay maa ngi ko gis waay boo gisee baylaat bi saay bi mu duggoon bi ma ko kiiwee fërëx rëx bi def loolu dafa xaram loolu amoo ci droit di def loolu waaw loolu amoo ci droit moo xam gourdin la moo xam barre de fer la moo xam lépp loo xamante ne même ab marto la yooyu yëpp dafa xaram nga koy pointé ab jullit moo xam da ngay fo wala da ngaa nekk ci dëgg léegi kon mu ne euh, euh, euh, képp koo xam ne pointé na ci ab arme ab ab weñ Eh? ci mbokkam fa innal malaayikata malaaka yi alayhimu salaam tal'anuhu dañ koy rëbb yaakaar nga ne lool bu doon ne garaawul malaaka yi yow rekk nga def ko naan da ngay pointé kese ndax da ngay foog lool lool seen yoon newu ci ñoom dañ naan yàlla yàlla na nga rëbb waa ji def li hatta ba kera muy bàyyi mooy daa am loo xam ne luñ sous-entendre ci wax wa in kaana même bu dee ne kooku bu doon defal loolu axaahu frère la xam nga léeg-léeg frères yi dañ naan moo nañuy foo entre frères bon oh, oh, oh, quand même c'est mais dafa am jeu yoo xam ne kenn du ko jouer même bu dee euh, euh, euh, li abihi wa ummi même bu dee frère am la bu mu bokkal ndey ak baay am dañuy am yenn affinités yi di foo comme li ngeen gisee rek frères yi ni ñuy baree lu ñuy foo ak yooyu mais dafa am foo l'islam neewu la bul foo foo leen mais nag daa am ay limites am na façon foo yoo xam ne kenn du ko fooy waaw la ca suuf loolu gisoon nañ ko léegi nag ñu teg ci hadith Seydina Jaabir bunu abdillah radiyallahu anhuma muy xadis mu ne waan jaabirin mu ngi jële seydinaa jaabir radiyallahu anhu annahu qaala mu ne nee na tere na rasulullah ndawal yàlla saa sam an yutaato waaw ah ñuy nit ñuy joxante as-sayfu maslula waaw eh? daal di koy bocc bocci jaasi ji am waaw non loolu dañ koo tere waaw mu ne rawaawu soloon abu daawud ak al imaam abu daawud wa tirmidi ak al imaamu abu isa muhammad ibn isa ibnu sawrata at tirmidi rahimahullah rahmatullah alayhima wa qaala kantaa imaamu tirmidi rahimahullah moom bi mu ko soloowee dane xadiisun xasan dane lii xadiisun lii de xadiis la xasanun boo xamante ne ni bu baax la kon mu ngi noone eh, eh, eh, léegi nag mu des léegi nag ñu war ñëw nag hmm? ñu war a ñëw nag ci affaire bi quoi ah léegi mooy xadis bu njëkk bi d'abord xadisu sayna Abu Hurayra bi an Abi Hurayra la yushir léegi boobu dane muttafaqun alayhi léegi laaj bu njëkk bi mooy est ñoom ñaar dong ñoo kaa solo ñu ne seen sëriñ moo leen ci jiitoon daal imaamu ahmadu ibnu muhammad ibnu hanbal rahmatullah imaamul buxaari yi ko indi rahimahullah hmm. xadis bi mu ngi ko indi kitaabul fitan baabu qawli nabi sallallahu alayhi wa sallam man hamala alayna as-silaah mu ne haddathana muhammadun mu ne nettali nañu ki nga xam ne mooy muhammad di muhammad yahya ibn abdillah ibn xaalid ibn faris ibn dhuwayb az-zuhli az-zuhli mawlaahum kilifaay waa nisabur gane àddina génn àddina en fait sëriñ bi nii sëriñ bii nii moo moo moom yàgg nañ ko fii kii moom moom moom moo moom moo amoon problème imaamul yi ak ba imaam Muslim seen seen xadiis <laughs> en tout cas ëddiwul kenn ci ñoom ñaar ci <laughs> moom mii la delloo woon xadiisa bi boo doon kilifaay waa nay saabuur euh, moom moom moo mujjee génn àddina imaamul Buxaari yi sëriñ imaamul Buxaari yi la woon waaw imaamul Buxaari yi malgré loolu problème bi mu amoon seen diggante nekkul ne daneewul ba après man du ma jële ci man man la ma jële woon ci man du ma ko tuddati ah non non non loolu du xam-xam quoi loolu yeneen affaire la man nga am nag nit problème mais wàllu xam-xam beneen affaire la daa gën a waaw man na man ah, am ngeen problème si dëgg la mais teewul xam-xam gam bi mu yor nga xam ko jële ko ci moom loolu ñu bari nag différence boobu loolu lañ marul def waaw ñoom buy xasee am ak problème benn benn nit buy jàngale ñoom léegi dañuy duur ci suuf alors que c'est pas comme ça imaamul Buxaari waa sëriñ bii nii ba ma keroog muy ñëw Xurasaan mais moom mii moo ko gàttandu woon ak taali bi muy ñëpp mais sauf que euh, quelques jour après gars yi euh, moom dañoo déserté daaraam di dem ci imaamul Buxaari yi kese loolu nag neexu ko woon quoi affaire boobu ba andiwoon ay problème waaw ah, ba imaam muslim bi mu ñëwee euh, imaam muslim nekk di dem ci imaamul Buxaari yi kese ba benn jour mu ñëw ci kii bi sëriñ bi daal di. leen faire remarque boobu ñu mer imaam muslim mer xam ne xaaral xam imaam muslim imaam muslim dafa newoon koo xam ne naan euh, day gis ne imaam muslim il boo xam ne dafa xawoon na tàng quoi mu mu génn daara ji dem jël lim bindoon ci jëlewoon ci moom def ko ay sëfu gëléem indi lépp ñëw ba ci moom ne ko kii yëpp ngoog delloo ko affaire yi dem yoonam <laughs> waaw <laughs> mais malgré loolu imaamul Buxaari yi moom day jële ci moom ah. comme ni mu jële woon ci moom garaaw day nettali ay xadiisam waaw moo wax mu ne xaddasanaa nettali nañu Muhammad di Muhammad ibn Yahya ibn Abdillah ibn Khalid ibn Faris ibn Zuhayb az-Zuhli mawlahum an-Nisapuri kon nee nañ la mooy gane àddina 170 génn àddina 258 ah Imaamul Bukhari 256 la génn àddina deux ans après le Serigne bi door a génn àddina rahmatullahi alayhi qaala mu ne axbarana Abdurrazzaq mu nekk ñu xabaare ma Abdurrazzaq ne Abdurrazzaq ibn Hammam ibn Nafi' al-Himyari mawlahum al-Yamani Abu Bakr as-San'ani gane àddina 126 génn àddina 211 rahimahullah an Ma'mar mu jële ci Ma'mar di Ma'mar ibn Rashid al-Azdi al-Haddani Abu Urwa al-Basri al-Yamani sanani yu gane àddina 86 génn àddina 150 rahmatullahi alayhi Hammam mu jëlee ci Hammaam ibn Munabbih ibn Kaamil Abu Uqba al-Yamaani as-Sanaani al-Abnaawi yu génn àddina 132 am na wuute yu bari rahmatullahi alayhi qaala mu ne sami'tu mu ne dégg naa Abaa Hurayrata sayyidinaa Abu Hurayra al-Haafiz al-Yamaani ad-Dawsi ñii ne Abdurrahmaan la tudd ñii ne mukk Abdullah ibn A'iz ñii ne Abdullah ibn Amr ñii ne Sikiin ibn Wazma ñii ne Sikiin ibn Haani ñii ne Sikiin ibn Mull ñii ne Sikiin ibn Saxr ñii ne Aamir ibn Abdi Shams ñii ne Aamir ibn Umayr Hurayra ñii ne Barir ibn Urshuqa ñii ne Abdu Nuhm la Abu Hurayra la tuddoon ñii ne mukko Abdu Shams la tuddoon ñii ne Ghanm la tuddoon ñii ne Ubayd ibn Ghanm ñii ne Amr ibn Ghanm ñii ne Amr ibn Amir ñii ne Sa'id ibn al-Harith ñii ne Umayr ibn Amir ibn Dhishri ibn Tarif ibn Ayyan ibn Abi Sa'ba am ñu wax leneen ni waxi wax moom dañoo wute ci ay mbiram bare bare waaye daal li ñépp leer mooy boo Abu Hurayra moom ñépp xam ci ngay wax waaye li gën a siiw nag dañ ne Abdurrahman ñépp dañ ne Abdurrahman ibn Saxr ad-Dawsi yu dëkkoon fële ca Yaman ko ko cinquante-neuf ci li gën a dëgër inshaa Allahu taala an-nabi radiyallahu anhu an-nabi sallallahu alayhi wa sallam annahu qaala laa yushiiru voilà laa yushiiru lu ñu amoon fee maa ngi la ko laa waaw waaw moo na imaamul xaaf na xajar ne kada fiihi bi isbaatil yaa wa huwa nafyun bi ma'na nahyi waaw wa waqa'a li ba'dihim laa yushir bi ghayril yaa wa huwa bi lafdin nahyi wa kilaahumaa jaa'iz al imaamul xaafid ibn xajar rahimahullah bi muy shara xadiis bii mu ne eh, ci riwaaya ni ñu ko solowee ci imaamul buxaari laa yushiiru yaa bi dañ koo maintenir mooy entre chine bi ak raa bi laa yushiiru du junju mukk ahadukum kenn ci yéen ilaa axiihi bis mu ne na ko noonu wa huwa nafyun loolu ak dàq la bi maanaa waaye maanaa mooy tere ak nax yi dañ laa tere comme ni ñu waxoon man man daxalahu kaana amina mu ne waxaa waaye rot na li ba'dihim ci ñenn ñi nga xam ne ñoo soloo mbir mi tamit laa yushir walla boo xam ne yaa bi dañ koo tëbal dañ koo dindi amu ci mu ne wa huwa bi lafzi boobu nag mooy tere la moom laa yushir mooy bu mu junju bu mu pointé mu ne loolu wakilaahuma bu ci nekk nag laa yushir ak laa yushiru ci lafdu xadis bi yëpp jaiz lu mën a nekk la kon mu ngi noonu mu ne laa yushiru ahadukum ala axihi bisilaahi fa innahu laa yadiri la'alla shaytaana yanzagu yanzi'u fi yadihi yanzi'u fi yanzi'u lañ def fi yadihi fa yaqa'u fi hufratin minal naar kon mu ngi noonee fii yanzi'u bi la indi bi imaamu Nawawi doon na ko leeral hmm? kon nag mu ngi noonee eh, wallahu ta'ala a'lam kantaal imaamu Abul Husayn Muslim ibn al-Hajjaj al-Qushayri an-Nisaburi rahmatullahi alayhi léegi indi na ko comme di mais bu njëkk bi mu njëkk indi mooy bi mu def wa fi riwaayati li Muslim qaala abul qaasimi loolu insha allah nañ wax bii ba pare après ñu ñëwaat ñi moom kon moom mu ngi indi kitaabul birri wassilati wal aadaab baabu nahyi an al ishaara bis silaah ila muslim mu ne haddathana muhammad ibn rafi' mu ne nettal nañu Muhammad ibn Rafi' di ibn Abi Zayd Sabur al-Qushayri an Nisapuri az-Zahid Abu Abdillah gane àddina vers les années 170 génn àddina 245 rahmatullahi alayhi qala haddathana Abdurrazzaq moom la ko kële jële woon az-Zuhli ah, qala rahimahullah akhbarana Ma'mar an Hammam ibn Munabbih gis nga ñoom même tàllale bi la rahmatullahi ah, alayhi qala hadha ma haddathana Abu hurayrata an rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam fa dhakara haditha mina mooy hadis bi daa bokk ci kaye goog ñu la doon wax ne moom la Hammaam ibn Munabbih daal di woon ab kaye la woon boo xam ne da cee bindoon ay hadis yoo xam ne Seydina Abu Hurayra moo ko jàngal di ko jële ci ren saa salaam voilà loolu nag yooyu noonu kaye bii ci la xam nga Imaamul Buxaari indi na ko fee saa mu tudd ne ci kaye bi la jóge mais loolu borom xam-xam yi dañ koo xam te tamit mooy euh, bokk na euh, loolu li boroom xam-xam mooy mooy tay boobu imaam Ahmad lépp la indi <laughs> imaam Ahmad lépp la indi ci musnad bi te te kaye boobu xadiis ya fa nekk yëpp nekkul ci saxiix yi bokk na ci li boroom xam-xam yi di wax ne lii wane ne saxiix yi nekku ñoo xam ne ñoom seen objectif moo doon dajale xadiis yu wér yëpp yëpp yëpp du loolu parce que kaye boobu xamoon nañ son existence di ci jëli sax te pourtant indi wuñ la fa nekk lépp te même tàllale bi la. voilà kon nag mu ngi noonee kon lii ci kay boobu la bokk moom maamum nu muhannab di noonu la ko doon waxe quoi di ma hadathana lii de mooy bokk na ci li nga xamante ne mooy li nga xam ne nettali nañu ko abu hurayrata bàyyi muus mu ndaw mi radiyallahu an an rasulillahi di ko jële ci ndawal yàlla sallallahu alayhi wasallam fa zakara ahaditha minha mu tudd ay hadith yu bari yoo xam ne bii nag ci la mu ne wa qaala nee na rasulullahi solo alayhi wasallam mu ne yàlla sallallahu nee na la yujiru ahadukum ila bu kenn ci yéen di pointer jëme ci mbokkam ci ab arme fa innahu ndax moom laa yadri xamul ahadukum kenn ci yéen la'alla shaytaana ndax ah amaana shaytaane yanzi'u fii yadihi voilà waaw daal di sànni ci loxoom bu ko defee mbir mi daal di dal julli bi fa yaqaru fii xufratin minan mu tàbbi nag ci benn mu jëme ko jëfam jooju yóbbu ko parce que daa tuur deretu jullit bu ko yàlla fayee jéggalu ko mu dugal ko ci kàmbug safara wala iyaadu billah léegi nañ ñëw wa fii riwaayatin li muslim lim ne am na nag nu ko imaamu muslim solowee waaw am na nu ko al imaamu muslim daal di solowee te boobu imaamu at-Tirmidhi moom euh, euh, euh, indi na ko tamit bu dee bii moom kàddu gi man ashaara imaamu Tirmidhi indi ko abwaabul fitani an rasuulillahi sallallahu alayhi baabu ishaaratil muslim ila axiihi bis silaah boobu man ashaara dana Seydina Abu Hurayra jëlee ci yoneen saa salaam mu ne yoneen saa salaam nee man ashaara ala axiihi bi xadiidatin la'natul malaayika voilà <laughs> mu ngi noonee moom indi na ko moom al eh, nag ba xattaa mm, ni ko imaam Muslim na ko noon imaamu Ahmad indi ko imaamul Buxaari kàddu mel nii moom indiwu ko rahmatullahi alayhi kon al imaamul Buxaari ah, al Muslim mu ne haddathanii nettali na ma ba léegi ti wa hadis bi wax léegi bii moo ko jiitu. ñoom ñoo taqaloo moo ko jiitu kon kitaabul birri wassila baabu nahyi an al isharati bi silaahi ila muslim mu ne hadathani amrun an-naqid wa abi umar mu ne nettali man muslim man dong ku ci nekk man dong la nettali xadiis bi sama sëriñ di amrun an-naqid di amru ibn muhammad ibn bukayr ibn saabur abu usman al baghdadi an-naqid al-haafid génn àddina 231 abi umar di Muhammad ibn Yahya ibn Abi Umar al-Adani al-Hafiz Abu Abdillah al-Makki rahimahullah génn àddina 243 rahmatullah alayhima mu ne qaala Amr sama sëriñ bu njëkk bi di Amr an-Naqid moom lii la dane haddathana Sufyan ibn Uyayna dane nettali nañu Sufyan ibn Uyayna di ibn Abi Imran Maymun al-Hilali mawla Abu Muhammad al-Kufi al-Makki rahimahullah gane àddina 107 génn àddina 98 rahmatullahi alayhi an Ayyuba moo ko jële ci Ayyub ibn Abi Tamim ak Kaysaan as-Saxtiyaani Abu Bakr al-Basri rahimahullahu ta'ala gane àddina 68 génn àddina 131 ca Pest ba rahmatullahi alayhi an Ibn Sirin mu jële ko ci Muhammad ibn Sirin waxoon nañ la mooy ki gën siiw ci ñoom buñ ko joxelee mooy Muhammad ibn Sirin al-Ansari al-Anasiyu al basari rahimahullah gane àddina la 33 génn àddina 110 rahmatullahi alayhi qaala mu ne sami'tu mu ne dégg naa Abaa Hurayrata di al-Haafiz ad-Dawsi cinq mille trois cent soixante-quatorze cinq mille trois cent soixante-quatorze cinq mille trois cent soixante-quatorze xadiis la daldi nettali radiyallahu anhu yaquulu mu naan qaala abul qaasimi sallallahu alayhi wa sallam man ashaara ilaa axiihi bi hadiidatin fa innal malaa'ikata tal'anuhu hattaa yadaa voilà hattaa yadaa wa in kaana axaahu li abihi wa ummi gis nga riwaay bi indi na ba xatta yadaa waaw képp koo xam ne pointe nga junju nga jëmale ci sa mbokk ci ab arme malaaka yi dañ lay rëbb ba kera ngay arrêté li ngay def même bu dee ne sa frère la boo xam ne yéen bokk ndey ak baay mooy shaqiq la waaw wala sœur loolu yépp jigéen bi bandi bandi lu la femme yi kii di fo de kii ci nga ah. waa ay bruit je sais ay concours kese lay wax kon nag mu ngi noonee même bu dee sa sœur jumelle la c'est la même chose loolu daa nekk loo xam ne dafa xaraam léegi kon imaam muslim nii la ko indee walillahi alhamdu wal minna